léegi nag bés boo ko matalul yow na la leer ne amoo mataloo ñaari waaw yow fan nga ahsana rabbik waaye yow <laughs> gaa bari xam nga lu ñuy def ñoom yuhsinuna ibadata ah patron wahu patron hum <laughs> waaw wa yusiuna rabbihim loolu jaamu na nga yaakaar <laughs> gaa yoo xamante ñoom dañuy rafetal liggéeyub seenu patron waaye ñaawe jaamu ga ñuy jaamu yàlla mooy ah bu patron bi bëggee bu yàlla bëggee patron bi bëggee yàllaay xaar yàlla <laughs> billaah <laughs> ñoom pour un rien ñu ne yàlla xaaral <laughs> yàlla dina comprendre yàlla daa bari yërmande yaa yabaate yàlla mi la bind sa bokkul ak kenn jox la dund jox la santé jox la lépp màggal la ba fi nga toll di la jox di la dundal te heure bu ko neexee rey la te kenn du ci man dara ne la jaam sama jaam julil ma nga ne ko yàlla moom dina comprendre daa bëri yërmande ki nga xamante ne nii dara la la yoralu lu salaire te salaire boobu kat yàllaa la ko jox da koo jaarale ci moom mu ne la da mooy yàlla nga ne ko ëskay loolu laay def waaw da ngay saa yi te bokkul lool ma ah moi nag dans mon entreprise on ne fait pas ici alors yow nee nga tisbaar fa la lay fekk tàkkusaan fa la lay fekk timis fa la lay fekk mais léegi kon nooy def après nga foog ne loolu lay la mooy li ma la wax sax boo ci biir nga seeti feneen foo jullee nga am foo amee sa pause pause bi ngay am nga dem feneen nga julli ak noo ko mën a defe bu dee ne am na jàkka bu ma boo xam ne yow boo fa naree dem ak sa banque doo doo mat wala nga julli ci biti waaw mais bu dee yóbboo ñu jàkka la mais boo amoon oto moom lool dina mën a régler parce di nga fa mën a dem julli ñëwaat sans nga tardé dañ naan la yow am oto kon yow day ràññeeku ci yow voilà amin oto waaw amin oto ngir di julli la wax ana lan ngay amee oto lu gën a màgg julli lu tax ngay oto lu gën a màgg julli ma su koo gis wala quwwata illa billah ñun dama foog ne ñun dañoo gees rek ñun xamuñu dama yaakaar ne xamuñu julli fa mu tollu ca borom bi waaw waaw istaqimu walan tos walan tos la yoneen saa saa waxoon te woor leen ci yoonu l'islam yi te manu ngeen a matal bés ci jëf yëpp nag wa'lamu anna xayra a'malikum as-salat te ngeen xam ne li gën ci jëf ngeen mooy julli waaw saa gaay gis biir ay julli yëpp di xaar ma wàcc sa yow moom amoo ajraani bal la nga naroon a am ajraani sax benn ajri googu sax da nga far ñàkk parce que bu xam nga lan la yow ba qaddamta ah ittibaa ah ki nga xamante ne nii mooy sa cheikh ala ibadati rabbika asata waaw ba nga jiitalee topp sa chef sa patron ci kaw di mooy yàlla la ta'ata li ma'ruf li ma li li li li li makhluqin saway boobu bàyyi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq amul topp gu ñuy def ak ku ñu mbindeef bay mooy yàlla innama ta'a fi ma'ruf la yonent bay saa saa wax dëgg de hadith Seydina Ali ibn Abi Talib ak euh, euh, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhuma que ne toppaate dëgg ci njekk lay doon wërsëg a ñaaw sax <laughs> yow sa lool bu muy barkee loo xam ne ci mooy yàlla ngay dëkk am ci foog ne loolu dina barkeel man naa bari lii ngay jox dox lu borom bi nee na sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wallaay boo jàppee ne waaye man sax ñu defal ma promotion gars yi doon wax naan boo mooy yàlla sa affaire du dox kan moo la ko wax kan moo la ne boo mooy yàlla sa affaire du dox kan moo la ko wax borom bi na sa nastatujum yéeféer yi gën a yiis sax borom bi nee na maa leen di jay mooy lañu nekk dañuy nekk di ma mooy seeni mbir di gën a dox loolu mooy jayub yàlla dalaa jippi seetaan la bala ci maandu teem bi la defal nag bartu danga koo mooy mu <laughs> déedéet wa umli lahum ma leen di ndànk ba bés bi ma leen di jàpp ciix inna kaydi matin dinañ xam ne sama njàpp gu dëgër la kon nag jaam bi nga xam ne moo doon cosaan wax ji lil abdil mamluuk al muslih al muslih mooy ki nga xam ne ahsana ah nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata allah kama qaala fi hadith ibn umar ah li nga xam ne almaadi bi jàll mooy ki nga xam ne daa yéwénal laayo biir ngir sàngam waaye daal di rafetal jaamu gi muy jaamu boroomam lii mooy li nga xam ne mooy ku def lii la ñuy wax waaw <laughs> waaw nee na yàlla ñàkk moom sa patron big wal iyaadu billah aadana allahu min hada te bari ci ñun nit ñu yare wal iyaadu billah esprit boobu ñu simple la waaw julli moom de façon la amul Yasar doon wax Ka'b ibn Amr rahimahullah wa radiya anhu saxaaba woon boo xam ne fekk na Badara ah. <laughs> voilà gis nañ lay xadiisam <laughs> biñ naan euh, euh, euh, gisoon nañ ko ci tarjamaam biñ koy def ci siira bi mu naan nit ki fitna bu ñëwee fekk nga yoroon alal jëlal alal yi nga sànni ko nga ñàkk alal ji te sa diine bu fitna ji continuer yi dina ñëw leneen loo yor lu nekk na ko sànni mu dem ak fitna ji waaye yow nga téye sa diine ñun nag dafa mel ni ñun contraire bi wax mooy lu ñëw suñu diine la ñu njëkk a sànni ngir am suñu wàllu àddina gu néew boo xam ne amaana sax duñ ci jot waaw wala boo ci jotee nag coy jotee ñaaw waaw tuur sa doxu xar kanam ngir am loo xamante ne nii après war ay bakkaar kese nga ci am dara bu ci barkel boroom bi mere la waaw yow lan ngay lan la lay doye bu dee ne da ngaa am merum borom bi gërëmu jaam yi lu mu lay jëriñ muy sa patron beeg gaa yooyu tax ngay mooy yàlla waaw ay man sama sama kii nag kenn du fi woor parce bu ngeen wooree productivité bi day wàññeeku man la waxew sa waay <laughs> suwaada je woor <laughs> waaw ah parce que ñun suñu liggéey bi saa demande du c'est demande li nga xam ne physique waaw daa demandé ngeen di hydraté wu te xam nga été bi nangam ak nangam voilà nga dégg yenn caaxaankat yi naan bu dee liggéey bi moo tax ba manoo manoo kii manoo woor nan lan mooy liggéey bi manoo woor <laughs> léegi après da ngay bàyyi benn yoon nga fay ya subhaanallah <laughs> ah il ngeen di ratewu parce que voilà liggéey bi loolu laaj sinon productivité bi te loolu du baax ci samay affaire léegi pour entretenir le chiffre d'affaires d'un kaccoor hein pour entretenir le chiffre d'affaires d'un kaccoor léegi ngay mooy sa borom ba parataay koor gi la jox yow mari nekkoo ci man kaana maridan aw ala safar yow bokkoo ci bu duggoo benn kii bi yoo xam ne moom la lay dugal yu ngant yooyu léegi nga bëgg ko permettre sa bopp parce pour entretenir le CA d'un <laughs> mooy katu yàlla boo xamante ni fee lay toog di trinquer sangaram waaw di saaga yàlla waaw ngir nga doxal kii yóp même mu dem julli la sax boo xam daa kàccoore doo ko topp waxatuma la ab kàccoor wal iyaadu wal iyaadu wal iyaadu billah kon loolu nañ ci bàyyi xel waaye <laughs> nañu caa bàyyi xel léegi bu ñëwaatee côté bi nga xam ne mooy côté taxrij bi euh, it pare woon nañ ceeg yooyu waaw liñ la doon wax léegi mooy léegi kon côté njàngat yi c'est mu des li it mudraj gi am walladi nafsu abi hurayra loolu leer na ci xadiis imam muslim bi waaye nee nañ la sahih imamul buxaari yi foofu la mbir mi desee leer ba moo tax al imamul xaafiz rahimahullah mu ne zahiru hada siyaq rafu hadhihi al-jumal ila akhiriha wa ala dhalika jara al-Khattabi fa qaal mooy ni ko Imaam al-Bukhari solowee rahimahullahu ta'ala e, ne Seydina Abu Hurayra nee la yonent bay saasaam nee na lil abdil mamluki salih ajran walladhi nafsi biyadihi lawla al-jihadu fi sabilillahi wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an mamluk an amuta wa ana mamluk mu ne li feeñ nag ci ni ñu noosi xadiis bi nii ni mu ñëwee fii day wane ne mooy phrase yépp ci yonent saasaab la koy Seydina Abu Hurayra jële mooy liy wax ngëneelu jaam bi ñu moom dafay dal waaye kër ak waat ji mu ne nag te ci loolu ci la doxe ki nga xam ne mooy alxataabi al imam fa qaala mu ne lillahi ñeel na yàlla te li waxoon nañ ko xadiis bi ñu la waxoon sax an yamtaxina alhamdulillah mu daal di nattu am bi woo yonentaam yi waa suyaawu ak seet ak ñi nga xam ne ñoom la seppee daal leen tànn bir riqi borom bi la ñeel mu nattoolu leen neex ci def leen sax jaam ñu ñu jaam ak njaam dal leen kamaakeem ni nga xam ne an imtaxana la nattoo yuusuf seydinaa yuusuf bañ gaa yi eh, imraatul aziz yi ñëw gaa yi ko ca teen ba bañ jënd ko mu wajazama al imin mu ne intaha wajazama ta do doxu daawudi al imaam ad daawudi wa ibnu Battaal ak ibnu Battaal wa ghayru waahid ak kuréel kenn daan na daalika mu daj que ne eh, non non imaamul Xattaabi lu muy wax ni non xale lii nii yoneen saa saa waat googu du ah. <laughs> wala li nafsi bi yadi non kooku du yonent bi alayhi salaam ah non. loolu Abu Hurayra waay wa yadullu alayhi min haythu al maana ñu ne premièrement li koy tegtale mooy côté maana bi waaw wa birru ummi wax ji ne bu dul woon wa birru ummi boole ko ci ñett yim tudd bu dul woon jihaad bu dul woon baaxe gi may baaxe samay waajur hmm? waaye bu dul woon euh, li nga xamante ne ni xaj euh, aj voilà ak jaat yoon yàlla ak baaxe gi may baaxe samay waajur mu ne baaxe googu rek day wane ne loolu yeneen yonent sallallahu alayhi yeneen saa sam dafa amul woon benn nday bu doon dund jamono jooju ah, yaayam da doon dund jamono jooju ba mu koy ba mu yëwénal jëme ci moom loolu day wane ne kon du moom ki amoon nday kay bu doon dund mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhuma ndax ndayam euh, kii la sahaaba la Umayma la tuddoon <laughs> ala imaamul faa'ida faa'ida la ismu ummi Abu Hurayra Umayma bi tasghir wa qila Maymuna wa hiya sahabiyya voilà zakara islamaha fi sa zikru isla islamiha fi sahih Muslim voilà mu ne wa bayan ismiha fi dhayl al-ma'rifa li abi Musa qala ibn Abd al-Barr voilà mu ne lii njariñ a ngi yaayu Seydina Abu Hurayra Umayma la tuddoon am ñu ne may Maymuna la woon saxaaba la boo xam ne tudd ak saxaabaam nekk na ci imaam Muslim te loolu leer na ci tarjama Seydina wa mawlana Abu Hurayrata radiyallahu anhuma kon kooku mu amoon nay bu doon dundu muy Seydina Abu Hurayra mais ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ne côté boobu rek day wane ne imaamul Xattaabi wax njuumte la beneen mbir hmm? Euh, sauf que al-Kirmaani moom moom it daal shara sahih imaam Muslim eh, imaamul Buxaari mu ne non moom di wax ne birru ummi boobu lu tax ngeen ne du man nekk yonent bi saa saa araada bi zaalika ta'liima ummati daa bëgg rek jàngal xeetam moo tax mu waxe ko noonu même bu dee xam nañ ne amul woon ndey ju muy <laughs> doon dund jamono jooju waaw. Euh, radiyallahu anhu ne loolu da koo wax kon si bu doon ne ndeyam mu ngi dund ah waaye mu ngi noonu wala boog kim ci jublu mooy ndeyam ji nga xam ne moo ko nàmpal waaye lii Euh, euh, al kii ak Daawud yi ak Ibn Battal wax loolu mooy dëgg te loolu li koy leeral mooy euh, mu ne wa faatahu mu ne nag al-Kirmaani nag voilà moom laa wax ñi sara Sahih Imaam Buxaari yi yem nii moom benn bërëb bii la ko indi doyloo lii nii moo ñoom ñoo mën a tombe ci erreur bi ak yoo xam ne daa daa tombe ci hadith bi yem ci version bi moo ne Imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne wa faatahu at-tansiis ala idraaj daalika faqad fassalahu al-Ismaa'iili min tariiqin uxraa faqad fasalahu al-Isma'ili min tariqin ukhra an ibn al-Mubarak wa lafdu walladhi nafsu Abi Hurayra bi yadihi ila akhihi wa kadhalika akhrajahu al-Husayn ibn al-Husayn Abdallah al-Husayn ibn al-Hasan al-Marwazi fi kitab al-Birr wa as-Sila an ibn al-Mubarak wa kadhalika akhrajahu Muslim min tariq Abdillah ibn Wahb wa hadith bi ñu nekk nii wa Abi Safwan al-Umawi wal musannif sax ci boppam al-Bukhari fi Adab al-Mufrad min tariq Sulayman ibn Bilal mu ne al-Kirmani nag da ko rëcc lii muy jéem a naan wa birru mi am naa ni lu tax yeneen saa salaam da koo wax xam naa nàngam ak nanga mu ne lii lépp xam nga lu ko tax mu muy wax li da koo rëcc am na xadiis yi ñëw na ci yoon yoo xam ne dafa leeral nañ këne Seydina Abu Hurayra moo ne walladi nafsu Abi Hurayra bi yadi mu jeex waaw mu ne lool al leeral na ko ki nga xam ne mooy al imaam al Ismaa'ili ci yoon beneen ay beneen yoon boo xam ne ci Ibnul Mubaarak la jaar mu ne foofu ci càll euh, euh, kaddu ga dana walladi nafsu abi hurayra bi yadi waat naa ne bakkanu seen abu hurayra mu ngi ci loxoom moom lañ am ci riyaad bi nii mooy bu ma muslim bi mu na ko noonu la ko ah, eh, axrajo al-husayn ibn al al-marwazi rahimahullah ci kitaabul birr téereem boobu awasila mu ne mu jëlu ko ci ba léegi ibn al-mubarak eh, al-marwazi mu ne na ko la ko imam muslim solo ci yoonu ibn wahb du moom lañ def taxrij bi sànq eh? ak abu safwan al-umawi mu ne mooy hadith bi nekk di ci riyaad bi 1363 voilà Seydina Abu Hurayra ne walladhi nafsu Abi Hurayrata bi yadihi ñu xam ne kon loolu waxam la waaw eh. kon loolu leer na quoi mu ne na ko noonu Imaamul Bukhari ci boppam bind Sahih moom ci boppam indi na ko ci beneen téere Al Adabul Mufrad leeral foofu ci yoonu Sulaymaan ibn Bilaal kenn lool Seydina Abu Hurayra moo ko wax voilà <laughs> ak yeneen mu ne wal wal Ismaa'ili tamit bale indi ko ci yoonu Sa'id ibn Yahya al-Lakhmi ak Abu Awaana ci yoonu Usmaan ibn Umar kulluhum an Yunus muy ibn uh, Abi Najjaad al-Ayli rahmatullah alayhi ah kon mu ngi noonu kon lool dafa leer quoi te ne loolu moom de façon waxu du waxu yeneen bay saa saa waxu Seydina Abu Hurayra affaire mudraj nag taxawoon nañ ci mooy yokku gi nga dañ koy yokk ci kanamu soit ci kanamu hadis bi laata muy tàmm wala ci biir wala ci fin bi voilà léeg-léeg dina leer comme fii nii. waaye mën naa bañ a leer ndax riwaay imaamul Buxaari bi loolu du loolu moo induire en erreur ñoom al-Kirmaani rahmatullah alayhi que euh, euh, loolu euh, ñu jàpp na ci wax ji la bokk mais bokk na ci li koy leeral mooy leneen waaye contexte bi tamit comme fii day wane ne kii mënu la nekk yonent bi alayhi salaatu salaam waaye ndax wa birru ummi ban ndayam la doon la doon la doon moom alayhi salaatu salaam doon doon yéwénal kooku doon defar ay mbirum doon toppatoo amul kon loolu dañuy xam ne du moom loolu kese la doon wane lii du moom du waxam waxu Seydina Abu Hurayra mi nga xam ne moo fi am nday la comme niñ ko waxawoon sànk wallahu taala alam waaw al imam euh, euh, euh, abu awaana wa ahmad min tariq Sa'id mu jële ko ci yoonu Sa'id an abihi xam na al-Maqburi lay wax Sa'id ibn Abi Sa'id ah mu jëla ko ci baan Abi Hurayrata annahu kaana yasma'uhu yaqul mu ne moom al-Maqburi doon dégg Seydina Abu Hurayra rahmatullah radiyallahu anhu yaqulu mu naan lawlaa amraani lahbabtu an akuna abdan waaw mu naan bu dul woon ñaari mbir doon naa sopp man ma nekk jaam ah wa daalika loolu nag ñaar yooyu mooy inni sami anni sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam Eh, yal na borom bi julli tey sëlmal ci moom yaqulu mu naan maa xalaqa allahu abdan yu'addi haqqa allahi ta'ala wa haqqa sayyidi illaa wafaahu ajrahu marratayn na dégg naa ne naan yàlla bindul benn jaam boo xam ne dina jooxe àqu yàlla waaye jooxe àqu sangam wala patron wam illaa lu dul ne wafaahu allahu borom bi wafaahu dina ko matal eh, ajrahu payam ñaari yoon marratayn waaw kon. mu ne lii lépp fa arafa mu xam ñu xam bi dalik anna al kalam mazkur min istinbat abi hurayra lii lépp daa leer ke ne lii day wane ne lool loolu sayna abu hurayra moo ko tibbee ci waxu yonente bi alai salatua salam ginnaaw loolu mu daal di ci eh, eh, eh, seppee ne ah kon nag lii de mu après mu waat wax lii waaw voilà après mu tegtale lu tax moom mu bëggoon xemmee moo nekk jaam mu wax yi li yonente bi alai salatua salam wax fay giñ koy fay ñaar yoon kon nag mu ngi noonee kon nag mu ngi noonee mu ne nag wa innama stathna Abu Hurayra ñu jeexale fii insha allah mu ne boo gisee nag Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu daal di seppee eh, hadhihi al ñetti mooy mbir yi ni mu ne bu dul woon lii aj jihaad aj ak rafetal jëme ci ndayam mu ne li anna al jihaada wal hajj ndax jihaad ak aj yushtaratu fihima idna sayid ndax dañ ci sartal mu dee ab jaam la pour mu dem ci jihaad il faut sangam bi ko moom jox ko ci ndigal waaw kon moom bu nekkoon jàmm ngëneelu aj ngëneelu jihaad du ko man lu dul sangam ànd ci te bu sangam bañee bu boobaa kon yooyu du ko am voilà <laughs> mu ne wa kadhalika naka noon birrul ummi faqad yahtaju fiihi ila idni sayyid fi ba'd wujuh mu ne naka noon réew euh, yëwanal jëmee ci sa waajur waajur wee la jur mais yow ab jaam nga keneen a la moom mais sa yaay ngi nele sauf que yow jaamu keneen nga moo leen le boobu boobaa boo bëggee baaxe jëme sa ndey am na ci yenn wàll yoo xam ne il te faut il faut nga am ndigalu sa sang ba pare te bu yooyu yëpp da koy restreindre da koy tënk ci mu jëf jëf yu baax yi nekk ci jihaad nekk ci ak waaye nekk ci li nga xamante ne mooy rafetal jëme ci ndeyam bu ne woon jàmm waaw voilà <laughs> kon nag mu ngi noonu wallahu taala aalam kon nag ñu yem nii insha allah pour tey ci hadis boobu bii di ñëw ñu gis euh, non nañ ci beneen bi parce que beneen bi moom buñ jógee bu njëkk bi ñoo niroo voilà comme ça bi ci des après ñu gis ko moom donc bu mujj bi kon al imaamul xaafizu hmm? <laughs> al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu indi hadiis mille trois cent soixante-quatre mu ne wa an Abi Muusaa al-Ash'ari radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam almamluku alladi yuxsinu cibaadata rabbihi wa yu'addi ila sayyidihi alladi alayhi min alhaqqi wattaacati wannasihati lahu ajrun rawahu albuxaariyu rahimahu allahu taala allah ah ah <laughs> ah mu indi hadis bi mu ne waan abi Muusa mu ngi jële ci baayi Muusa di al imaam abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu Abdallah ibn Qays annahu qaala neena qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam neena al mamluku ki nga xam ne des koo moom alladi mi nga xam ne yuhsinu day rafetal ibadata rabbih jaamu gi muy jaamu boroomam wa yuaddi waaye muy jote muy muy matal gi jooxe ila sayyidihi jëme ca sangam alladi ya nga xam ne lahu alayhi xaqam ya mu am ci kawam moom jaam bi min al haq alladi lahu alayhi min la mu am ci kawam ci ay àq wan ak tamit di ko yëwénal di ko euh, laayi biir laayi biir bu baax wa taa ak di ko topp waaw ci loo xam ne du mooy yàlla lahu ajran kooku day am ñaari fay min al haqq wa ta'ati wa nasiha ci aq waaye ci topp ko wan nasiha ak conseil moo conseil kooku day am ñaari fay mu ne hadis bi rawahu solo na ko al Bukhari bi al imaamu al Bukhari rahmatullahi alayhi léegi hadith bi est ce que keneen moo ko solo dañ naan la moom kese ko solo waaw niroo na hadith bi ñëw bi bi mu teg mais bokkuñ voilà al imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ko ñaari bërëb ah kitabul ilm babu ta'lim ar-rajuli amatahu wa ahlihi voilà indi na wo mais non boobu mooy bi mooy bi mooy mooy mooy bi ñëw après voilà mais fenn kese loo indi bi fenn kese mooy Euh, kitaabul irq baabu karaahati tatawwu ala raqiq at-tatawwuli ala raqiq voilà <laughs> voilà foofu la ko al imaam al-Buxaari rahimahullahu ta'aala foofu la gën di mu ne haddasanaa Muhammad ibn al-Alaa mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn al-Alaa al-Hamdaani rahimahullah di Muhammad ibn al-Alaa ibn Kurayb al-Hamdaani Abu Kurayb al-Kuufiyu rahimahullah génn àddina deux cent quarante-sept sëriñ waa kutubu sitta rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Abu Usaama mu ne nettal nañ Abu Usaama di Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashiyu al-Kuufiyu rahimahullah génn àddina lan deux cent un rahmatullah alayhi an Burayd mu jële ci Burayd di Burayd ibn Abdillah ibn Abi Burda ibn Abi Muusaa al-Ash'ari Abu Burda al-Kuufiyu rahmatullahi alayhi génn àddina entre cent quarante ak cent cinquante rahmatullah alayhi Abi Burda mu jëla ko ci baayam di Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari ñi ne Haaris la tuddoon ñi ne Amir la tuddoon ah waaye loolu ñu am ñu ne mukk waaye Abu Burda la tuddoon waaye moom la tuddoon al-Kufi nekkoon juge rahmatullah alayhi moom nag moo ko jëlee an Abi Musa mu jëla ko ci baayam di Abu Musa di Abdullah ibn Qays radiyallahu ta'ala anhu al-Ash'ari at-Tamimi al-Basri al-Kufi radiyallahu ta'ala anhu génn àddina ci loo xam ne dafa bari wuute ñii ne quarante deux entre quarante deux ba cinquante trois am nañu ne ca la génn àddina rahimahullahu wa radiyallahu anhu an innabi sallallahu alayhi wa sallam an innabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al-mamluku alladhi yuhsinu ibadata rabbih wa yu'addi ila sayyidihi alladhi lahu alayhi min al-haqqi wan-nasihati wat-ta'ati lahu ajran boo seetoo Riyaad bi am na quelque jiital ak kii bu wuute niñ ko amee ci Sahih Imaamul Buxaari bi xoola Riyaad bi lii la wax déglul almamluku alladi yuxsinu ibadata rabbih wa yuaddi ila sayyidihi alladi alayhi min alxaqi wattaati wannasihati xaq la teg taa teg nasiha bu dee sax imaamul Buxaari alxaq wannasihati wattaati taa la mujje voilà après xaq taa la nasiha la ci teg door a teg taa alors que Riyaad bi après xaqu taa la teg door a teg nasiha lahu ajruhu kooku am na ñaari poya kon mu ngi noonu kon hadis bi mook hadis sayna ibnu Umar bi ñu njëkk gis benn kese la voilà mooy inna al-abda idha nasaha li sayyidi wa ahsana rabbi falahu ajruhu marratayn mu ngi noonu gis nga jaam bi bu dee ne eh, eh, eh, conseil na def na bon conseil laayi biir na ngir sangam ba pare rafetal ji muy jaamoo boroomam kooku day am ñaari ak fayam ñaari yoon lii mooy li alhamdulillah hadith ay naam Muusaa bi loolu al mamluku alladhi yuhsinu ki nga xam dañ ko moom dañ laa chefe nga rafetal jaamu sa boroom ndax moo jëkk ba pare waaye wayu addi muy joxe ila sayyidihi jëme ci sangam alladhi alayhi min al haqq li mu am ci moom ci xaq wattaa ak di ko topp ci loo xam ne du mooy yàlla wan nasiha ak di ko conseil jox bon conseil kooku day am ñaari fay mooy loolu mooy li ñu waxoon fee moo fi nekk di wane lëkkaale ma bunt bi ngëneelu ki nga xam ne jaam la wala dañ laa seefe non seulement nga joxe àq yàlla yi waaye joxe àq que nga séqal loolu moo tax doo tricher waaw doo nekk ci patron bi bu fekk bu fi newee ngay liggéey boo déggee mu ngi ñëw ngay ngay concentré concentré bu dee ku nekk jëmaay ordinateur koos kii di géima tatali kii wala yor du wax voilà waaw oui ay la oui saw di diw di wax di ne yaa ngi alors que buy yi ba nga xool comme que fi ngeen nekk ab étage la wala même bu dee ci suuf la bi ngeen gis otom buy jàll mu duggaat otom ba dem rek nga commencé jël seen WhatsApp jël di woote di woo seen xarit yeeg lu nekk ngeen dugg ci loolu loolu loolu man mooy manque de personnalité mais man dafa am yoo xam ne vraiment nit ku nekk war nga am kersa ko def quoi waaw waa ana yow borom bi an ta'budallaha kannaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara yow jullit nga mais yow patron bi patron bi mooy sa affaire quoi yàlla nag xoolal sa cinéma bu ñaaw gi nga fi jaay gi nga fi wane rek te en plus ñenn ñi léeg-léeg seen kanamu doom lañ koy def parce que mën nañu ñëw bu ñeen may ñun daal seen benn doom parce que c'est day jafe ñu téye leen ah ñu may leen ñun daal seen doom yi fi ñuy liggéey mais nañ toog calme wu noonu ñu gis seen nday wala seen baay cinéma gi mu nekke bu patron bi ñëw ni muy sérieux ak bu génnee ci li muy nekk xoolal kooku mauvais exemple bi nga xam ne moom lay ji ci bopp doomam te te te te màggagu fettagu cim moo tax vraiment li gën bon mooy tricher quoi li gën a yées mooy koo xamante ne nii dul waj xëy li yonent saa saam doon wax bu kenn ci nekk boroom ñaari xar kanam waaw waaw loolu baaxut bu patron bi ñëwee ngay sérieux sérieux wu nekk ci liggéey bi di jaay ne mu def ci dévoué waaw mu lay tax ci sa gën ci sa ginnaaw bi la ah, mon grand ah non la c'est bien waaw yéen ngi gérer ah waaw noonu la de waaw waaw c'est bien ça waaw non xaar leen xool leen maa ngi dem euh, damay dem jam ñaajo voilà <laughs> prise bi saa yi Thiès la nekk <laughs> wala Ndakaaru damaa am rendez-vous jam ñaajo onze heures moo tax xam naa maa ngi maa ngi ñëw dem bu euh, am naa ku fi waroon a jaar bon bàyyi naa ko message nañ ne ko damay kii parce que bon Euh, dama war a génn dama urgence voilà bu ñëwee euh, nee ko soit na ma xaar euh, walla wala na ma woo voilà waaw ndax nee naa nee leen ko woo naa ko amaana sax dina ma woo ci yoon bi mais daal bu dee agsi na voilà ñeen gars yi di waaw on va pas on va pas rater waaw c'est bien merci Batma waaye à tout à l'heure ah vers quelle heure ngay ngay yaakaar na nga ñibbi non xam naa ma demee bon xam naa yooyu du ma fa yàgg bon ça dépend quoi gars yi mën nañ ma téye mais euh, bon c'est une urgence boo xam ne peut-être du yàgg ah peut-être euh, fi laay añee si ah voilà mais je ne sais pas voilà après mu génn ba gars yi gis oto bi mu kii rek gars yi commencé allo waaw waaw saa yi ah waaye ci lu ngeen ne gars yi bu dee femme bi waaw kii nekk nag. Euh, am màggatum yoor yoor moo xam ne moom mu ngi ci liggéeyu kaayam de mais màggatu yoor yoor la wax naa la léegi ak suñu téléphone yeeg yooyu moom màggatu yoor yoor bu kenn yaakaar ne day nekk rek tout le di dox di ñëw di tas non man a nekk liggéeyu kaayam man a nekk koo xam ne néegam lay nekk tëdd ci blalam nelaw ba heure bu ko neex parce que daa am congé wala liggéeyu taa yi la wala chômeuse la xaw ma bu dee di ñoom saasa bi <laughs> waaw di woote di di yàq kër yi rek waaw xam ne ci seen biir liggéeyukaay la ñuy nekk saa boo ñëwee nga gis ay onze heures moom mu ngi waxtaan ak ay xaritam sa boo xam sa soxla la wala keneen koo xam wala nga ah waa liggéey nga ah ci liggéey kaayam mbala ne yéen di waxtaan waxtaan bu yàgg wi yëpp kii xanaa liggéey <laughs> te yàlla xam na ne bu patron bi ne woon foofu du ko def mais kooku dërëm lañ ca lañ lay fay ci heure yooyu nga xam ne da nga ko doon waxtaan loolu lew na <laughs> subhaanallah ne ñun après nag ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy jaaxle lu tax ñuy liggéey ba dee te duñ am tous daanaka waaw daanaka bu weer wi deewee da ngay mel ni waa waa ji day am salaire bu baax ah. ay 3000 euros 4000 euros mais ba bu weer ba léeg-léeg balaa weer wee dee sax lay leb <laughs> waaw mais ba mais an lay barkeele affaire bi du des dara du taxaw si waay jàll su bari bor te mu ngi am 4000 euros ba 2500 euros waaw mais danaa ci barkeelu waaw <laughs> ba pare waa mel noonu boo mayul bu julli ah <laughs> day paqueté ah par nangam nee ko boo wàccee yow daal mbir yi sama day am day compliqué la foofu lëgu kaay ba di julli eh, a <laughs> yoo xam ne bu dee Dakar yaa ngi dégg jàkka yi di nodd fu ne nga am pause entre midi xaw ma wala treize heures nga mën a ki nga ñëw di tay tay lu ko wax wal iyaazu kon euh, yooyu yuhsinu ibadata rabbi wa yuaddi ila sayyidihi alladhi alayhi min al mooy seen term contrat bi nga am ak bi na nga ko respecté maadaama du lu xaraam lu dagal la tam ci ngay liñ koy di xëy ci di wàcc heure waaw te boo xamee ne daa am inconvénient bu tax nga yéex a ñëw mais soit nga wax ko ko wala bu gis la nga ne ah man de nangam mais dafa am yoo xam ne manoo tout le temps di lay même chose <laughs> la ma waaj waxoon <laughs> non kooku nag bi duli <laughs> moom mu ngi am mu mu ngi war a def ñaari liggéey ci même heure yi waaw nga ne ma la te waa ji ni eh, ma la ko man a expliquer bu dee ku nekk ndakaaru la mooy ngay def gardiennage yow mais comme que gardiennage yooyu mooy site la yoo xamante ne nii dafa dafa nekk en travaux du nit ñee fay nekk ndax bu dee dë kanamu benn banque la moom patron yi di léegi ak gars yi dañuy ndax yaa ngi fi mu mais comme ay bâtiment la yoo xam ne dañ koy tabax <laughs> waaw léegi moom mu war fa nekk mooy dañu yenn côté yi nga xam ne bon pareegul te gaa yi boo ñu ngi beneen côté te foofu daa sori voilà entre temps pour gaa yi bañ a ñëw jël yoo fa nekk moom mu war fa nekk. ba pare war a nekk feneen foo xam ne mu ngi mel ni bu ma la ko doon misaal kaana bu ma dund waay boo may waxtaan ak moom mu ne moom euh, parce que fi mu jóge ak fa mu doon dem rien que oto da koy daw te bon Sénégal yi ah mooy. yow def boo génnee fi travaux yi amoon foofu autoroute bi ngay dugg kii <laughs> péris genre autoroute ngay jël mais dangay daw presque trente minutes diñ ko daw pour àgg beneen liggéey ba nga xam ne ñaari liggéey yooyu yëpp nag mu war leen a ñaarale fu nekk mu war faa nekk même heure waaw naan ma yé ah, mon frère gis nga ga man de patron bi mu ma li may kii mooy bu dee daa daa daa ñëw ci sit bi ma jógee noonu di dem beneen bi te mu ma naan site ba mu jëm waaja mu war a relever comme que dañuy ay gardien lañu kii de bu demee keneen ki daa war a ñëw balaa keneen kee dem mu naan waajaa ak may woo rek di ma bàyyi ma daal di mer quoi sax mooy mooy sama na jóg xamante nañ voilà <laughs> waaja bu yàgg la waroon ni ma waxee heure bi mu waroon a wàcc moom daanaka trois heures de weesu na waay accès naan ma mu ngi may kii neen di di di di insister parce qu'il faut ma ñëw parce que daa war a dem waaw eh, léegi moom fa la doon dem entre temps mu ngi déserté beneen bi nga xam ne moom dafa waroon a nekk te bu fa demee ba waaji dem il faut mu ndax foofu moom daa am ay nit tuuti yoo xam ne ñenn ñi foog nee na foog mu leen di ubbi lëg yooyu waaw bañ def yenn yi mais xam naa bu ñooñu di ndax ñooñu liggéey boobu buñ ko defee rek dañuy dem xam naa bu ñooñu di pare muy <laughs> muy naawaat demaat feneen fa mooy loolu noonu saway mais lii lii nii nan la ko nit mën a dunde waaw léegi nag ci la ma wax ma ne ma léegi patron ma ko mais patron bi ma ah, ne sama biir da doon dawaa ah, mu ne ma xam naa du ma gëm parce que danaan ma yow lii ma son nga ma ko wax ah <laughs> ne biiram da doon daw walla mu yàq tubayam léegi nag il fallait mu ñibbi këram changer wu te yorul woon leneen lu mu sol waaye mu ne coup boobu sauf que patron bi dañ ko koo def ba pare quoi mooy am na koo xam ne noonu la doon doxale ba patron bi ñëwee kàcc yooyu la wax wal iyaazu billah <laughs> mu ne loolu moom manuma koo bu ma koy wax mu naan ma tuuma loolu amul waaw loolu moom amul waaw <laughs> tout le temps loolu de <laughs> mooy xoolal la loolu xoolal loolu waaw ak yow mi nga xam ne at dans l'administration ñu ngi lay fay te la waaye yow loolu àqu yàlla àqu kala euh, euh, état bi la embauché man yow kenn embauché la sax wala yow mi war a liggéey si di joxe sa badge ne nañ la badgeel waaw jox ko sa benn waaye ne ko yii ah waaw tey moom man suba moom manumaa liggéey comme que foofu infection yi daanaka fe du am <laughs> te xamante nañ ay copains de liggéey la ñu xamante nañ. waaw ah, moo man nag duma ko man diw xoolal dama lay jox sama badge boo demee rek yow bu ñuy dugg badgeel waaw badgeel sa boos après nga badge sa boos bu ko defee mooy ci biti bu dee ñay surveiller ñu dafa réom di xool badge yi kese la ñuy xool pour ñoom ñun jàll nañ <laughs> man maa ngi ci biir ndeke maa ngi fii ah dara sonn ah léegi yow ñu fay la heure yoo xam ne yaa ngi woon sa kër ci di nelaw wal iyaazu billah bu dee ne loo war a rattraper la nga rattraper ko na loolu ngay joxe ak ku nga xamante ne mooy sa patron ak ka nga xam ne moo la yëg bu dee la koo may ñu xam ne may na la ko kon nag war nañu seetaat suñu bopp ko waaw te yu bari ñoo koy tay ñoo ko teg suñu bopp mu leer na da ngay teel a xëy suba ba pare nga bëgg fee nekk di ñuy blanche dem ci sa kay xarit fu nekk nga dugg fa ba nga wàccee dix-neuf heures au lieu nga ñibbi ñibbi woo waaw nga dem parce que y a une fête entre amis ngeen nekk fa ba ay trois heures du matin saa boo kii yee gars yi ne waaye xaaral tuuti nga ne waaw après nga jógee foofu dem bi ngay kii nga guddee ak si daanaka tëdd rek fajar jot mu leer na da war a jóg dem liggéeyi après nga ñëw nag fay montre wala loolu wala yooyu yaa ko tar yaa ko tey yaa ko tey jamono yi nga war a liggéey ci suba ga mais nga bañ a dem ci yooyu nga ne leen ah je ne je ne peux pas parce que man il me faut pour dormir bien il faut ma dormir six heures de temps pour être bien dans mon travail sinon non loolu moom du ma ko man ngeen jéggal ma ko soit jour boo xam ne du ma liggéey ci suba ga ko man waaye lii moom jéggal leen lu tax mënuñoo am franchise boobu mais bëgg parce que je me le ngarale xew yi am yëpp benn dañu ci ricc waaw fu festif festif fépp benn dara ñu ci am nga bàkkaar am bàkkaar ci côté patron bi wala iyaazu billah kon nag nañu seedaat suñu bopp waaw manque ay nelaw nekk ci transport yi nelaw ba bis bi jàll arrêt bi nga a wàcc wala métro bi yow ñu yaa ko teg sa bopp wala ñëw am ñoo xam ne yoon du dara dul télé yeeg écran yi kese du ñu nelaw buñ tëddee seen lal ñu ngi ci écran yi fu nekk ñu dugg fa fu nekk ñu dugg fa ba deux heures du matin ñu gis ne ba léegi nelaw te six heures bu ñu kii wi war nañoo xam nga yooyu yëpp ay fontu la yoo xamante ne nit daal moo topp bakkanam wal iyaazu billah wal iyaazu billah aslahana allah kon ñu yem noon bii di ñëw inshaa allahu taala ñu jël xadiis ba léegi seydina wa mawlaana abu muusa ala shaariyu radiyallahu taala anhu te mooy dernier xadiis bi ci buntu bi